a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah mawlaanaa rasuulillaah muhammad ibn abdillaah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah amma ba'du fa yaquulu allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati al-anfaal baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim kama axrajaka rabbuka min baytika bilxaq wa inna fariqan min almuminina la kaarihuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci juróomeelu laaya bi mu ne kama axrajaka keem gis nga li ma la fu wax nii lii mooy dëgg keem ni nga xamante ne nii axrajaka moom la la génnee rabbuka sa boroom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam min baytika génnele ci sa kër di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam waaye kama axrajaka rabbuka min baytik comme ni nga xam ne noonu la la sa boroom génnee sa kër nga daal di génn te ba ngay génn keroog mooy bi nga xamante ne nii ci la la busay sax wala bas-bas daal di wax daal di wax li nga xamante ne nii mooy fa toll loolu rek da ngay dégg ñenn ñi naan naa Jibril moo ko wax loolu gisoon nañ ne loolu déedéet Seyd loolu dafa leer sey naa Anas nee na radiyallahu anhu wa arda yonent mi alayhi salaatu wasalaam comme ne sax imaam muslim ñu waxoon ko ne ko yonent moom moo ko yebaloon ngir mu toppoon filature yi comme ni mu yónni woon ñoom Seydina Talhat ibn Ubaydillah ak ki nga xamante ne mooy Seydina Sa'd ibn Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhuma ñu topp njéggum ak kii ba Abu Sufyan ba muy la nga xam ne caravane ba ngir ñu daal di koy filature topp ko ba xam ci lan la ne loolu la gisoon nañ ne Seydina Anas nee na bu say sa la yónni woon moom moo ñëw ne ko njëggum Abu Sufyan bi jege na mu ñëw déy ko ko te ñoom ñaar ñoo ne woon ci néeg bi wala keneen bi soxnaam yi kon loolu leer na léegi nag loolu la suñu boroom di fàttali nii ne keroog bi mu lay génn ca sa kër wa inna fariqan minal mu'minina lakaarihun am na nag mbooloo ci jigéen ci ci way ngëm yàlla yi mooy ne ñoom affaire bi daal génn moom neexu leen woon jamono joo jële lii lu muy wax mooy est ce que ba ñuy mooy ba mu leen naan nañ leen génn ndax kat njëggum Abu Sufyaan bi comme ni Seydina ah, Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu waxoon tañ gisoon ko bi ñuy commencé nettali bi nga xam ne dana yonent mi alayhi salaatu dana man kat am naa xabaar kii njëggum Abu Sufyaan bi nañ te gisu ngeen ñu génn dabi ko amaana borom bi def ñu teg ci loxo ñu ne ko ah kay mooy du boobu la borom bi di wax mooy ba ñu demee ba xam ne ha mbir mi te dina ko leeralaat ci biir léegi nii ci laay yi jege bi ñu ñëwee ba xam ne hé Abu Sufyaan daal dinay rëcc tawaa Makka génn nañ ab ànd ak Abu Jahlin mi nga xamante ne nag ab xare nag moo nar a am loolu lañu bari mbooloo ci ci jullit ñi moom loolu loolu moom neexule mooy bon xaaronuñ ko woon waaye sawaruñ woon ci dégg dem di xare quand même parce que am njëgg dañ doon dem ngir jëli ay yoo xam ne dañuy ñëw nangu seen alal far ñu dem ñu nar a xeex loolu moo tax it gisoon nañu li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la doon wax ak ñoom di leen wax naan leen ashiru alayya ayyuhan nas boobu noonu am na lu ci al imam abu ayyub wax ne keroog moom <laughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ñu ne affaire xare yo sawaruñ ci woon dara mu ne looloo tax moom al imaam Abu Ayyub al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardah loolu la suñu boroom di wax nii mu ne nag lii ma la wàcce ci yow daal di la koy wax ci laaye yii mooy dëgg keem ni nga xamante ne nii axrajaka la la waaj la la génne woon rabbuka sa boroom nim bay dikka ci sa kër bil xaq ci dëgg nag wa inna fariqan te am na benn mbooloo minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi keroog la kaarihuuna ñoom di mbir mi neexu leen wam di dajeek ab xare yujaadiluunaka moo tax ba ñu génnee ba ñu gis ne nga dem ba ca teen ya gis ne ba jege teen ya Badar gis ne Abu Sufyaan mooy mooy mooy mooy mooy mooy gaa yi rëcc nañu léegi nag ñu daal di jàpp moo tax it ñoom Seydina Ali ñoom Seydina Subayr ak ñoom Seydina al-Miqdaad ibn Amr bañ demee ba jàpp aslamak arid mooy ñaar ñooñu ñaari jaam yoo yële doon nandal ñi nga xamante ne doon utal ndox waa Quraysh dañ jàppoon leen ci guddi gi fekk yonent mi alayhi salaatu wassalaam di naafila biñ ko ëndee di ko dóor bu leen ne buñ ko nee hé ana Abu Sufyan ñu ne ba man xaw ma Abu Sufyan de man Abu Jahlin la àndal bu waxee ne Abu Jahlin la àndal ñu daal di koy duma duma yu metti léegi nag bu nee ne ah man de kon ah, kon baax na man Abu Sufyan ñu daal di koy bàyyi mooy ne parce que ñoom bëgguñu woon ab xare voilà ndax boo mooy da doon génn ngir leen xare nag taxu leen woon a jóg loolu la suñu boroom di wax nii nag mu ne moo tax yu jaadib alhamdulillah yu jaadiluunaka moo tax ñu nga doon dàggeeg yow di waxtaan ak yow di discuter yow fil xaq ci dëgg googu muy ne lan fii xaree fi am de dëggug xaree moo am baadama tabayyana gannaaw ba mu leeree ka an na bam neen leeree ni fii moom moo fi des parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne leen man de borom bi moo ma dik ñaari ñaar ci ñaari kuréel yi mooy immal immal ayir awin nafiir moom su waa ma am njëgg mi bu Abu Sufyan bi bu ma rëccee moom mooy xaree fi am waaye nag <laughs> malgré loolu moom am na ñoo xam ne sawaruñ ci moom la naan ginnaaw ba am leen leeree ñuy dàggansanteeg yow di waxtaan ak yow di discuter yow daal ci dëgg koo gële ne xare bi ne jam ko nag war a am de baana ginnaaw bi nga xam ne maa tabayyana ba nga xam ne dina leer ka annama yusaquna mel ni keroog ñoo ñoo ci mbooloo jullit ñi ñam mbir yi neexuloon mel ni daal dañoo nekk ñoo xam ne dañ leen di wommat mawti jëmaleen ci dee wahum te ñoom a ñuy xool xam nga mos nga toog di xool ñi ñu ne la nag ñu ngi lay wommat yóbbu la fee après boo ñëwee moom dañuy dagg sa bopp bi wala dañ lay faat xam nga loolu moom sawaay <laughs> doo ci sawar dara boo mënoon a def ñeneen ngir rëcc li nga ko def mu ne mu ngi mel ne nag ñoom noonu lañ leen def de mu ne way fàttalefol ya'idukumullah mooy ko ne fàttale ko ba nga xamante ne la leen didik allahu borom bi tabaaraka wa ta'ala ihda ta'ifatayni ñaari mbo ñaar benn ci mbooloo yi benn mbooloo bi mooy lan Abu Sufyan ak njëgg ma ak caravane ba suwaa leen dig man borom bi wala bu leen rëccee mooy ne Abu ngeen di am ta foofu moom xare la ne kale gi nag mu ne fàttale ku leen bi leen borom bi di dig benn ci loolu ci ñaari yooyu te loolu moom lañ fàttali léegi ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na leen ko annaha lakum ne leen benn ci yooyu garantir naa leen ko bu leen bi rëccee beneen bi bu ngeen ci demee bu def xare yi yéenay gañe wa tawadduuna waaye nag lu bari ci mooy ci mooy mbooloo moomu waaye comme que benn mbooloo la waaye yoon suñu borom waxe fii ko ginnaaw bi mu nee ba in wa inna fariqan benn mbooloo minal mu'miniina lakaarihuuna ñooñu noonu ñoom ñoom la ba léegi waaye dafa wax lu général mel ni ñoom ñëpp la woon wa tawadduuna ngeen su ngeen sopp lool anna ghayra dhati shawka këne bi nga xamante ne moom amul amul amul xare te amul ay jaasi foofale mooy kuréel bi nga xam ne moom foofu jaasi amu fa mooy bu Abu Sufyaan bi nga xam ne daal ay njëgg la moo xam ne da ngay ñëw jël caravane bi la ca ne marché ma daal di dexoontu dem sa yoon mu ne nag ngeen bëgg nag boobu nga xam ne moom amulub mettit mooy boobu noonu amulub mettit amul ay xeex te amul arme na la lakum boobu ngeen la lakum boobu ngeen bëggoon mu nekk ngir yéen waaye nag wa yuridullah borom bi nag moom namoon na moom leneen lu wuteeg yéen li ngeen bëgg mooy lan la borom bi nam mu ne wa yuridullahu borom bi bëgg yu yuhiqqa mu daal di mu daal di def alxaq daal di féete daal wane li nga xamante ne nii mooy dëgg gi de. voilà an yuhiqqa al-haqqa daal di koy feeñal tay cii ci badar wala bi kalimaatihi ca kàddoom bu njëkk ga gëne mooy inna inna allaha ne borom bi moom ak e, e, la la la inna la nansuru rusulana wala ñun ñooy dimbali suñuy yonent yi ak ñi gëm ànd ñoom alayhimu salaatu wassalaam kon nag ci kàddoom bu njëkk googale te ne l'islam moo féete kaw dar du ko féete kaw suñu borom nag ngir feeñal loolu le keroog wa yaqta mu daal di daabiral kaafiriin mooy mu déjjati ñi nga xamante ne ñi ñooy yéefér yi ci ñi nga xam ne seen ponkal yi ñi nga xam ne ñoo doon ruusul kufri bi Quraysh mu daal di leen faat daal di dog seen gannaaw yi daal di leen faat li yuhiqal haqqa borom bi nag daa def loolu daal di leen faat ngir mu daal di feeñal leeral li féetal kaw alxaq li nga xam ne mooy dëggug lislaam gii di saydina muhammad alayhi salaatu wassalaam ak alquraanam jég diineem ji wa yubtila mu daal di neenal albaatila li nga xam ne moom neen la woon ba pare mu yëg kéefér wane ak neenam walaw kariha même bu dee ne day metti tey bida gaz al mujrimuuna mooy xolu ñi nga xamante ne nii ñooy xolu jooy jomb ñaa jaamuñu yéefér yi mu ne isfadle ko leen tastaxiisuuna keroog bi nga xamante ne nii ci ngeen di ñaan dimbal rabbakum seen boroom tabaaraka wa taala fastajaaba lakum mu daal di leen nangul seen ñaan nga ngeen doon ñaan ne an nii man de mu middukum dinaa leen tëb bi alfin ci mil minal malaayikati junni minal malaayikati ñi malaaka yi murdifiina yoo xam ne bu ñuy ñëw dañuy rangaloo loolu mooy lan keroog bi yonente bi alayhi salaatu wassalaam di ñaan ba yëkkati comme ni ko Seydina Umar ibn anhu nettalee mawlaana ibnu abbas radiyallahu anil jamii bi nga xam ne ci lay ñaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñaan boroomam ba lambaayu kamaw kan nga gén kii kawam mi wadd seydina siddiq yëkkati ko tegaat ko daal di koy ko daal di koy katamu ci ginnaaw téye ko nag ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag euh, bari nga li mooy da doy na nag doy na arrêteel ah, nag ñaan gi nga xam ne dagaan gi ngay dagaan sa borom ndax moom dina la defal li nga xamante ne nii moom la moom nga koy ñaan loolu kon gisoon nañ ko léegi nag ci kontaan gisoon nañ bi naan ko abshir ya aba bakr naan ko yow bégal yow abu bakr hada jibrilu jibril a ngi axidun bi anaani farasihi yaquudo ne ko nag abu bakr di eh, bégal ataaka nasrullah ndimbalal borom bi tabaraka wa taala daal dina lay dikkal ndax seydinaa jibril a ngi di ñëw ci xare bi yor li mu ngi yor fasam daal di di ko di ko ak taxaw jàpp ci ci laxaat gi di ko di ko di ko wommat mooy poussière bi jóg mu ngi yor li nga xam ne ay armam moom seydinaa jibril ak malaaka yi ak si nañ kon loolu la suñu borom di wax nii suñu borom ne wama ja'alahu llahu borom bi na nag gis nga gën indiw malaaka yooyu defuma ko woon illaa lu dul bushra ngir mbégte dalal xelu jullit ñi waaye defal leen ak mbégte wali tatma'inna bihi qulubukum tey bu ko defee seen xol man cee dale ba ñu mën a gën a jàmmarlu yi daal di rëq seen ndigg wa man nasru tanag déen dimbal de nekkul illaa min indillah lu dul fa borom ba la la victoire di ndimbal ak ngañaay ca borom ba